jullit bi fekk mu ngi am beneen façon tëddin même bu dee daa feebar que ça soit surtout les médecins yi nga xam ne ñoom malade bi bu ñëwee ñu tëddal tëddal ko yenn façon yi bu ñu gisee beneen façon tërin woo xam ne tëddin woo xam ne dina mën a soulager euh, ki nga xam ne mooy malaat bi te mu bañ a nekk tëdd ci biir loolu looy mooy li ràññee ko ñu def ko waaye nag buñ demee ba lool kisee fi sës loolu day dugg ci ab darura voilà ndax lislaam amul affaire wala nii la nii la ah, c'est bon ah, non ad-daruratu tubihu al-mahdura aw al mooy bu li nga xamante ne lor la bu taxawee lor bu taxawee day daganal li nga xamante ne nii mooy mooy day tax ñu permettre la li ñu la tere woon li ñu la tere woon nga koy def waaw te yooyu bari na yàgg nañ ko gis ci xadiis yi waaw bi gën a siiw mooy li suñu borom naan faman turra ghayra ba'in wala 'ad fala isma alayhi ki nga xam ne daa lor xatta yi nga xam ne dañ koo xaraamal ci médd cadavre nit ki di ko lekk ci bu xarak yeneen ak yeneen ak mbaam xuux sax ñu la koy teree lekk bu dee da ngaa nekk ci lor nga xam ne boo ko lekkul gaañu mën a faatu wala lu ëpp sa xel yooyu sharia danaan la lekk ci kon nag rawatina ci wàllu wi bu dee ne dañoo ñëw amuñu beneen position lu dul ngir soulager ko te mu nekk loo xamante ne day woyofal bu baax ba pare di ah di di jëm tamit ci wàllu faj gi muy loo xam ne moo ci des bu boobaa loolee dañ koy permettre ci côté boobee. waaye maadaama solution mu ngi am feneen ci beneen position bu nit ki mën a tëdde wala buñ mën a tërale malaat bi mu man cee soulager bu amee beneen yellut jaaduwul muy tëdd li nga xam ne mooy bii naan bii itam day day sulaage na jël beneen bi ba bi nga xam ne moom kesee fi sës bu boobaa nag ad-darura tubihul mahzurat wallahu taala alam léegi kon côté tëdd beeg yooyu kon walillahi alhamdu wal minna kon baax na léegi nag mu des yeneen njàngat yi nga xam ne moo am ci xadiis bi ginnaaw eh, nga xam ne bi ñu gisee riwaaye yi nga xam ne moom la ci al imaamu Abu Dawud bu gudd bi ak surtout sëriñam al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi indi mooy yonent bi saa salaam eh, leneen lu ñuy jànge ci hadis bi mooy Seydina Tixfa radiyallahu anhu al-Ghifari nee na nee na yonent bi saa salaam ah, bu ñu masoon a guddi ñu masoon jot alhamdulillah bu guddi ma soon a jot mu bëgg ñu gaa war a dem tëddi war a dem ñu nekk war a dem sa kër ñuy reer reer yi après tëddi nàngam ak nàngam yeneen saa saa ñu doon def day wax saxaabaan yi waa ahlu suffa yàgg nañ leen a gis way ñàkki jooy ngëm yàlla yi nga xam ne ah comme niñ ko waxe woon léeg-léeg ñu yokkoon léeg-léeg ñu wàññeeku woon ñu bari dëkkuñu woon ci dëkk bi ñenn ñi ay muhaajiru nañu woon ñenn ñi laa lansaar ñenn ñi ñu bari ay ñoo xam ne dañoo ñëw Medina waaye amuñ ñu nekk yeneen saa saam neewul fu ñu nekk bon nañ nekk ci mbedd mi ak ah, déedéet jàkka ji waaw taxawoon nañ ci rôle lu jàkka ci jàkka ji am jàkkaam ji la ut benn mbaar ci gannaaw boo xam ne ñoom fa la ñuy nekk waaw mu nekk solution. Euh, euh, d'intermédiaire entre temps ñuy am leneen ñu utal leen ci jàkka ji waaw l'islam du jël ay julli sànni leen ci mbedd te jàkka yi nit di tëju am fu ñu leen fa def am possibilité yu ñu leen fa dugal l'islam du wax loolu waaw du solution de finalité nag que ne jeex na mooy jeex na dañ ko dañ leen fay dugal à à jamais non waaw jamono boo am problème am ñu daal di leen defal loolu en attendant waaw moo tax fanaan ci mbedd yeek bàyyi nit ñuy fanaan ci mbedd yeeg yooyu loolu du vision l'islam déedéet te loolu bu dee jamono jooju noonu lañ doon def mooy réewum jullit moo xam ne daa daa am ay moye ayut moos ñu jële ko ci yeneen saa salaam suffa boobu mu defaloon waa saabu suffa ci biir jàkkaat ji moyens yi état jullit bi ñu defar ay ay ay ay logement yoo xam ne c'est pour prévoir ay gens yu mel noonu ñi nga xam ne dañuy am problème de logement ñi nga xam ne dañuy am problème wu nekk ci dëkk bi foo xam ne fa la ñuy mën a ku leen fu ñu mën a nekk waaw réewum jullit bi yombal leen loolee maitre ko à leur disposition en attendant en attendant ñuy am solution boo xam ne bu perte la loolu luñ ciy jànge la waaye mooy solidarité boobu nga xam ne jullit ñépp bu ñëwoon euh, euh, julli si ñi nga xam ne yeneen saa saam xam na ne am na luñ am am nañu reer bu ñu reer ak seen njaboot neewul moom ñii ñoom ay way ñàkk lañ miin nañu ñàkk garaawul bàyyi leen leen ah ñàkk reer moom moom miin nañ ko c'est pas waaw alors que ñi julli si ñoo xamante ne nii moom bi mu jullisee di ñibbi daa jaar ci boulangerie bi jënd mburu yu baax waaw fekk ñu defaral ko reer bu baax waaw mu indi ci njabootam dagg kii ñuy lekk seen ganaar seeni ganaar yu ñu njoñ alors que am na mbokkam boo xam ne ba mu naan assalaamu alaykum ci jàkka ji bi mu jullee ba pare moo nekkoon ci ndejooram wala càmmoñam kooku amul lu mu lekk mel ni ta ta ta fekk mu xam mel ni garaawul déedéet yoneen saa salaam solidarité goog xeetu solidarité goog nga xam ne daa war a am ci biir jullit ñi quoi waaw bu ñu jullee ba pare ba nit ñi war a dem mu ne fa amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bihim fa ja'ala ar-rajulu yanqalibu bir-rajul war-rajulu bir-rajulayn hatta baqitu xaamisa xamsa yeneen saa salaam day wax comme bu gisee comme Seyna Ousmane xam na ne xaw na kii mun a ah, diw ku mën a yóbbu rek ku mën a booy dem sa kër boo a jëlaale ci ñii yóbbaale benn wala ñaar rek bu ko defee mooy boo demee la ngay mos mu mos ci loolu la c'est yóbbu ko rek mu toog après yéen ngeen di reer téyeloo ko gardeloo ko porte bi déedéet waay yëf yi yëf mooy lan loolu mooy lan ah déedéet mooy bu ñëwee li nga xamante ne nii moom ngay mos reer bi ngay reer moom bu man see lañu lekkaale <laughs> te waxoon na ni ta'amul wahidi dina doy al isnayni ñamu kenn doy na ñaari nit ainsi de suite kon mu ngi noonu quoi mooy xeetu solidarité googu dafa war a am waaw ndax ndax il faut nit ñi jullit ñoo xam ne lim yooyu saa sala wax ne kal jasadi quoi ci seen soppante seen bëggante seen ñeewante dañu mel ni benn koor benn benn yaram boo xam ne bu ci dara jamee dara wala fenn di ci metti yaram ñu lépp koy metti bu sa boppuy metti est tànk bi bokku ci léppay metti sa tànk bi fii mu ne buñ ko jamoon sa féppay mettee ndoo jullit ñi noonu lañ war a mel waaw loolu de moom lañu yàlla digal loolu la ñu yonent bay saa saam digal innamal mu'minuuna ixwa waaw jullit ñi dong ñooy ay mbokk waaye loolu lañ doxale est-ce que wallahi ku ku ku ku waxal yàlla xam ne ñun demewuñ noonu léegi waaw wallahi ñu bari ci ñun sori nañ li ñu yonent bay saa saam tracel ak lim ñu jàngal waaw mooy xeetuk solidarité googu loolu dañ ciy xame ne imam bi il faut pas moom itam war nay mën a jël initiative yu mel noonu amul non gaa yi di julli si di kii ku nekk magum boppam la waaw non lu tax mu ñuy wax li ñuy def waaye imaam bi kenn du kenn du dugg yu yoonam nekk ah waaw lu ko teree kii lu tax mu naan ñooy yóbbaale leen mel ni moo ñu gën a xam ni mu demee quoi dañ naan la hé yow yaay kan. xanaa newal lu fi yonent bi alayhi salaatu salaam yonent saa salaam mi ko doon def nag yow boo newoon euh, euh, boo dundoon ak yonent saa salaam yow mu wax loolu looy wax. wallahi bu dee lii wax yow boo moywul yàlla tax li tax mu indi la fii boolewu la ca ñooñu santal yàlla da nga corriger sa sa sa sa comportement yu yiis yi nga yor imaam bi doxal yeneen saa saa doxal nga ñëw naan lu ci sa yoon nekk wala yaa na dugg ci yoonam nekk waaw mooy wax bu gisee yu mel noonu ah am na ay réfugiés yu fi ñëw yu daw làqu ak yu mel noonu bu ñu leen mënee dimbali waaw wala bu dee it ku mën a euh, yàq dara indil leen wala jaar fenn jëndal leen dara indil loolu lépp c'est bien voilà mooy en tout cas nañ def le fait que bu tax ñu suur même bu dee yóbbuwuloon seen kër mooy lu tax loo xam ne dina tax ñu xam ne euh, ñu euh, suñuy bokk lañ quoi voilà nekkul na ñun ñu nekk entre riche wala entre ñi am dara rek nekk entre noonu rek wala iyaazu billah quoi mbir mi du loolu moo tax gis nga leen saa salaam xeetu solidarité gi. waaw waaw lii la nga gis tamit ginnaaw loolu leneen luñ ciy jàng mooy saxaaba yi bu leen yeneen saa saa mase waxoon lool amul kenn koo xam ne dafa siis ah yooyu non non képp ko a yóbbu da nga yóbbu te loolu waxoon nañ ko Seydina Abu Bakar bi eh, eh, ñenn ñi boo am ñoo xam ne yeneen saa saa benn jour mu wax loolu mu ne yéen ñii dem leen kër ga boole leen ak doom ji Abdurrahman ibn Abi Bakr ne eh, nañ ànd ak yow bu ko defee mooy ñu jox ca reer ba bi am sama kër. kanta amul Seydina Abu Bakar comme que yoneen saa sallam lay nekkal tout le moom mu dem kër yoneen saa sallam bi mu ñibbi ci guddi gi ñëw fekk fa gan ya reeraguñ mu ne mu ne mu nar a dal ci doom yow tax ñuy reeraguñ mu ne ko ah bàyyi wax naa leen ñu reer de ñoom ñoo ne du ñu reer lu dul nga ñëw <laughs> Seydina Abu Bakar <laughs> te lu wax reeru ngeen <laughs> après ba yàlla barkeeloon reer ba lu muy ndaw ndaw ñoom ñëpp ñu lekk ci ba mu waaw mooy loolu la c'est ça quoi mooy taalibe yi tamit bu doon amee bu sëriñ bi wala jàngalekat bi ne dañ solidarité ndax kat moo diw nekk na ci problème am na ay ay bor yu bari yoo xam ne ñoo ko topp walla bii mu ne dañ koo war a saisir génne ko këram kër gëm luy ak njabootam loolu war ñoo toog imam bi moo war a jël initiative ñoo xam ne yaakaar na ne am nañ mu woo leen téléphone wala mu gis leen dem ba gis leen ne leen ah ñun de dañu fee am cas boo xam ne bu dee ñoom yëguñu ko même bu dee yëg nañu ko ah umpaliwu ngeen li xew diw de mi ngeen xam ak niñ kiiwe waa dëgg yàlla li ko dal moom mooy bu ñu gaawul bu ñu gaawul léegi dinañ ko génne kër gëm nekk ak yooyu ak njabootam yi war a nekk ci biti ah loolu loolu doy na waar léegi nañu fexe insha allah nan lañuy ñuy fexe daal ku ci man rek loo ci mën a def moo xam dañ koy lit ci dañ koy euh, def ci euh, kii yi Ah, compte kii yi nga xam ne dañuy boyal nit ñi di dajale ku am man joxe ci wala ci kii whatsapp yi daal di ko ciy def statut yi wala fi ngay diffuser facebook nangam ak nangam ñi nga xam ne gis nañ ko man cee def dara man cee jàpp dimbali mbokk jullit loolu dafa am solo wala di génn na àddina waaye pour rapatriement fort bi nangam ak nangam waru ñoo toog ko ne ah non non il travaille non il travaille non yëfi égoïste yooyu mooy lan ah loolu mooy lan loolu mooy lan xam nga saxaaba yi neew ñu waa non non waaw lu suuf fan waaye yow mais yoneen saa salaam mais lan moo tax buñ xëyee duñ liggéey ah waaye yow non yoneen saa salaam non nañ seetu luñ nekk ah oh, non ñun ñuy liggéey après ñoom buñ kiiwee ñu leen di boole ci suñu lu ñu amoon ah. non kenn waxu ci loolu mooy gis nga ñun suñu esprit siis yi nga xam ne bari dañoo xam ne loolu lañ am waaw moo tax dañoo xat. dañoo xat noonu noonu ñu xate suñu xol yi noonu lañ xate ci lépp loolu lañu xate ci lépp lañu xate ci lépp voilà mooy noonu lañu xate moo tax li dañ fee nekk rek di di di xatal lu yaatu mu yërmandeeg yàlla la a saa salaam waxoon kaw kaw ba waaw laqad hajjarta wasi'a allahumma arhamni wa muhammada wala tarham ba'dana ahada <laughs> la kaw kaw ba waxoon jikko jooju baaxul <laughs> di tuuroon ndox ci jàkka ji te gisoon nañ ko fii jëriyaat bi gaa yi nar koo pamti pamte yeneen saa saa ne bàyyi leen waaw moo ñaanoon ñaan nga ne yàlla yàlla ma yërëm laa wax man ak Muhammad mii boo ñu yërëmee bul yërëma di kenn yeneen saa saa ne waaye yow it <laughs> yaa ngi xatal lu yaatu yërmande yàlla yaatoo nga bëgg man ak yow kese ah kon nag loolu lu ama am solo la lu a am solo la mooy nañu nekk ñoo xam ne dañuy solidaire waaw ñu yeneen saa salaam fraterniser woon al ukhuwa bayna al muhajirin wal ansar ba ni nga xam ne loolu Seydina Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhu nangoo jël nekk le plus riche de Médine yeneen saa salaam boole ko Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhuma mu nekk mbokkam mu ne ko maa fi ëpp alal Médina ansaari maala waa lamsaar yëpp maa ëpp alal wala bokk naa ci ñu fi ëpp alal sama alal ji laay jël diviser ko en deux xat ku ci digg bi nga jël benn ma jël benn ñëwal sama soxna yi ñaari soxna laa am seetal ku la ci neex nga ne ma kii laa bëgg ma fase ko gata ko Allahu akbar waaye kiy joxe bu amee te lool moo ñuy yóbbu ci beneen njàngan bi mooy gis nu ñooñu fi ñu tolloon fi leen yeneen saa salaam yëkkati woon al-qimma fil hadara waaw fil ukhuwa la sommité ci wàllu nekk mbokk kawee njomboxtalu ah jàppalante ndax ay mbokk ngeen fi leen yeneen saa salaam xëccoon waaye li ñuy indi ci beneen bi mooy euh, Seydina Abdurrahman radiyallahu anhu dana ko barakallahu laka fi ahlika wa yal na yàlla barkeel ci sa alal ak sa njaboot waaye dullani ala suuq <laughs> tegtal ma fi nga xamante ne nii mooy marché bi tegtal ma foofu waaw jëlul alal ji ndam nga lool neex na <laughs> réfugié boo xam ne mbëkk mi nga jël démb nga agsi Espagne waxoon nañ ko fi koo xam ne du ay nax de le prince héritier d'Espagne ne la gis nga suñu sama château yi man prince héritier le prince même d'Espagne le roi d'Espagne Felipe <laughs> jamono ji ñuy wax <laughs> waaw siis xaw ma nangam <laughs> newa gis nga waxuma la sama villa yi ma yor ci sama domaine yi nga xam ne sama nguur maa ko moom c'est le domaine royal maay jël bi nekk Valenciennes muy Valence château boobu laa lay jox nga moom ña fa nekk ñépp yow la ñuy liggéeyal c'est c'est comme si yaay nekk le roi à la à ma place foofu loo koy wax dul la ni ala barakallahu laka fii nàngama ki sa sa château yi rek boo moytuwul mais ñii moom non loolu fëkku leen amul dara mu ngi jóge Makka moom Seydina Abdurrahman ñu génn leen alladina uxriju niñ leen a génn ci seen alal yi te dara taxul lu dul la suuratul xajj di wax ndax seen rabbuna allah yàlla mooy suñu borom yàlla mooy suñu boroom loolu la mu ne ko barakallahu laka fi ahlika wa malik yàlla yàlla barkeel sa alal ak sa sa sa sa sa sa sa sa sa njaboot waaye tegtal ma marché bi ma dem foofu yaxantu ci waaw mooy dañ ci jànge it buñ la mayee buñ la mayee yenn buñ la mayee baaraam doo jël loxo yi nit day am xel te loolu dafa am lëkkaaleeg xadiis bi tëx fa nee na tëx fa ba la ñëw doxalinu ba léegi lool day dugg ci liñ génnoon bala ñu ñëw fii moo yeneen saa salaam eh, nga gis li muy jàngale moo ci njëkk jë ku ku mën a jël ñenn ñañ jël yóbbu moom day xaar ñi des waaw ñi des bu desee bu desee ñi des ñëpp mu ne leen nañ leen dem kër ga waaw nañ leen dem kër ga nañ leen dem kër sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nekk sayyidatu Aïsha biñ ñëwee ñu gis mu laaj ne yaa Aïcha at'imina yaa Aïcha at'imina ay Aïcha jox ñu ñu lekk waay gi gis sayyidatu Aïcha yi riwaay bee mu ne li ma waajaloon ngir sa ndogu neewul nëbb ko comme yenn jigéen yi def seen jëkkër ki ñëw ànd ak nit ñu nëbb la gën a baax ci lekk gi teg ko nële tegal gaa yi leneen bàyyi bañ dem mu génn lu baax la daal di indi loolu du jikko ju baax yooyu saa saam riwaay imaam Ahmad bi Sayyidatu Aisha dana ko ah man de li ma fi kiiwoon mooy li ma la waajaloon ngir sa ndogu li mu ne indil indil indil mu daal di indi loolu ñu lekk bi hashisha ñu lekk waaw après mu ne yaa Aisha at'imi naa yeneen saa saa ne mu indiwaat leneen loo xam ne eh, eh, eh, kii nee na dafa mel ni xabaar ci tuutim comme picc moomu lim ndaw waaye loolu sax xëy bu ñu ko waa ñu indi. après mu ne yaa Aïcha waaw léegi naan dal ñu jox ñu ñu naan waaw mooy mu indi bi us ngandum kii bu am am solo ñu naan waaw mu daa waxaat mu indi benn kii bu ndaw bu am soow ñu indi ñu naan waaw mooy gis nga mooy nit ki da ngay yulli sa dayo coono boo amee gan quoi te pourtant du ganu fële la jógee garaawul naa ci sonn mais ñii yeneen saa salaam fi muy tëdd néeg bi muy tëdd bu xëccee rido bi gis gaa yi fee fële ci biir jàkk ji la ñoom ca gannaaw jàkka ji lañ leen utal fu ñuy nekk neewul boobu lan ñii nekk ci kon mi waaye sax ñii mooy li ma la doon wax naan gis nga ñun dañoo miin walaakaana ak gis ay nit yuy dund ci ñàkk ak mettit ba pare ñu jàpp ne c'est normal waxoon naa la Sénégal bari na fi ñoo xam ne boo fa demee jóge Europe wala lool gis kaawu benn seen mbokk boo xam ne yow manoo supporter ni muy dunde ak ñàkk gi mu nekke nga woote réunion wala wax ko ñi nga xam foofu ne leen say mbokk ak yooyu waaye diw dañ dimbali buñ dañ naan lan diw waaw lan moo xew waaye diw ma dem fa ni ma gisee mu dañ naan yow dang ñoo yépp yow kooku loolu la xam ndax lan dañoo miin ay xol yoo xamante ne place xol bi daa mel ne xeer a fa ne léegi dañu miin gis ay nit nekk ci ci ay souffrance te duñu wàññi dara te duñu wàññi dara loolu moo tax wal iyaadu billah waaw ñooñu moom kasaawa waaw kasaawa mooy ak wow xol moo leen dal ak wow xol moo leen dal waaw wal iyaazu billah yal nañu borom bi eh, musal quand même ci façon yu mel noonu ndax loolu moom garaaw na loolu garaaw na voilà allahu akbar wuu ñooñu moom xeeraleen tame non yal nañu borom bi bañ a boole ci ñi mu ne summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijara aw ashad qaswa waaw wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma' Allah yal nañu borom bi bañ a boole ci gaa yooyu mu doon wax ne ginnaaw gi seen xol yi wow ba mel ni xeer mel ni roche waaw wala moo gën a bàyyil wax jooju moo aw bi du du de ma ne aw sax moo gën a tar wow xeer roche bu montagne bi ni muy dëgër dëgër am na xool yoo xam ne yàlla nee na ñoo gën a wow lool benn poussière de yërmande du ci génn quoi moom boppam kese ak sa petite famille jeex na ñi ci des bu ñuy dee ak yooyu sax yonewu ci te petite famille am mooy ki mu jural ak soxnaam jeex na boo mooy ndeyam ak baayam sax bokkuñ ci wal iyaazu billah ñun ñoo yiis ma yiis yaa ngi noonu waaw alors que ci xeer yi am na yoo xamante ne day ball ndox ndox day génn ci yenn xeer yi waaw allahu akbar kon yal nañu yàlla musal ci façon kaa yu mel noonu yeneen saa salaam malgré ça lu mu am bokk kook ñoom jàngalekat day yéwén jàngalekat koo xam ne ci diine la nekk ku nekk ci diine di woote ci diine day nekk koo xamante ne nii day day day yéwén tabe ci li ko yàlla jox bi gën raw mooy ci xam-xamam waaye ci wàllu am amam waaw day tabe moo tax yonente bi alei saa salaam mii suñu royukaay daa nekkoon kar riixil mursala waaw mel ni ngelaw lu ñu sànni du sélectionné kan moo may noyyi ak mbaaxam ay waamee téewalam yemul woon ci jullit ñi kese waaw kallaa loolu moo tax ndaw sa nga xam ne daa jóge woon Makka juste avant fathu Makka di am te suuratul mumtahina mumtahina wala mumtahana ndaw soosu nga xam ne Makka ab ab chanteuse la fa woon ab waykat la woon bi wayal gaa yi ñu koy jox xaalis mu am trêve sulhul Hudaybiya mu ñëw Medina di wër nit ñi di leen comme xam na leen Medina ngir ñu jàppale ko ndax daa ñàkk yeneen saa saa na ko waaye ana la nga doon def waaw <laughs> ah, Makka depuis Badar àpp moom ba Badar jeexee ba léegi Makka neexatu waaw ci jooy kese ak yooyu kese yooyu saa saam teewul moo wax ñu dimbali ko moom moo doon dem Seydina Hatib ibn Abi Balta Hatib ibn Balta ah daal jox lettre ba Hatib ibn Abi Bal ibn Abi Balta voilà daal di woon koy jox li nga xam ne mooy lettre ba mu yónni woon lenn ci waa Makka ay mbokkam ngir ñu waajal ah yeneen saa salaam mu ngi ñëw de waaw lool. ba yonent bay saa saab yónnoo ñoom Seydina Ali ñoom Seydina al-Miqdad Haatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu ngir ñu dem eh, eh, eh, daal dabi ndaw soosee jël lettre ba ndaw soosu nekkuloon jullit waaye dañ ko dañ ko dimbali yaayu sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha moom itam jamono yooyu la ñëw bëgg sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma daal di koy jàppale dimbali ko ci wàllu alal ak yooyu mu ne ko du ma def dara dul ma dem laaj yonent bi sa sa ba pare waaw mu dem laaj ko suñu boroom wàcce laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyaarikum boroom bi terewuleen ñi nga xam ne génnewuñ leen ndax diine ji ngeen nekk te xeexuñ leen ci seen kër yi di leen ci génne ba terewul an tabarruhum ngeen defal leen yiiw waaw di dagg ci seen alal yi tuqsitu ilayhim di dagg ci seen alal yi baax jëme ci ñoom tey takk seen alal yi di leen jox yeneen saa saa amul woon sélection xanaa xamoo ne bi ci boppam yo waame yonent bay saa saam da koo fekk si te moo tax mu ne fi <laughs> waaw waaw moo koy non ñépp la doon jàppale kon jullit da ngay am conscience rawatina jàngalekat bi am yëg-yëg waaw lii daal ñeneen ñi comme li hadis ba di wax asar boo bële képp koo xam ne du yittewoo mbiru jullit ñi bokkul ci ñun waaw bokkul ci ñun kon loolu dafa am solo léegi liñ doon wax sànq diggante Seydina Sa'd ibn Rabi'a Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhuma loolu ak lëkkaaleem ak fii ñu nekk mooy Seydina Tixfa radiyallahu anhu nee na yeneen saa salaam bi biñ paree danañu léegi euh, bu leen neexee in shi'tum bi'tum bu leen neexee ngeen fanaan fii ah wa in shi'tum intalaqtum ila al masjid waaye bu leen neexee ngeen dem ci jàkka ji rek fi ngeen doon nekk nee na ma ne déedéet bal li am ba des nan dañuy dem ilal masjid ci jàkk ja allah waaw bal nantaliq ilal masjid mooy yeneen ci bari saa saam defal na leen xéewalu invité leen ci reeram lépp lu mu am bokk na kook ñoom ba pare mu proposé leen ne leen bu ngeen bëggee ngeen fanaan ci kër gi waaye moom laa la doon wax nit buñ la joxee baaraam doo jël loxo bi dangay am xel moo tax Seydina Abdurrahman ibn Awf loolu la ko yonent bi alay saa yare moo tax bi ko kii proposé proposition yu neex yii waaw Seydina Sa'd ibn Rabi' mu ne ko barakallahu laka fi ahlika wa malik yal na yàlla barkeel la ci li nga xamante ne mooy sa ñoñ sa soxna yi ak li nga xamante ne mooy sa alal waaye tegtal ma marché ba Seydina Tixfa la anha te nee cinq man xaamisa xamsa lañu woon cinq maa doon cinq yi mu cinq yi cinq personnes la yoon saa saa indi këram ba pare ne leen proposé leen ñu lekkee ba pare mu ne naan mu ne bu ngeen bëggee ngeen fanaan wala ngeen dem ci jàkka ji rek nee na ma ne déedéet ci jàkka ji lañ jëm loolu nit da am xel kër yonent bay sa sa borom njaboot la ak yooyu loolu nag bu bu bu ñu ñoo war a am xel que am nañ fu ñu tëdd mooy ci jàkka ji nañu dem foofu mooy nit tamit du lépp lenn bu dee yow kii dimbali ko dem wax nañ ko mais yow mu ñuy dimbali yëpp amal xel. waaw waaw la suñu sëriñ ba waxoon a cheikh Mouhamadou Hassan mu ngi Égypte waaw hafizahu llahu taala fekk mu doon wax ci hadith Seydina Abdourahman ibn Awf bi nettaleen mbeg Seydina Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhuma mu ne daa am benn waay bu doon euh, yalwaan doon laaj daal laaj laaj laaj laaj gaa yi joxuñu ko quoi waa ji après mu désespéré mu mer quoi <laughs> subhaanallah lii mooy ban addina léegi waaw boo xamante ni jullit day romb mbokkam jullitam mu koy laaj di kii du ko jox da du ko jox alors que ay jamono yi sahaaba yi radiyallahu anhum yeneen saa salam waaw nit da ñëw nit ñëw pare ngir euh, xaaj alalam ci digg bi daal di lay bàyyeeg moom nee Oh, benn waay na ko c'est euh, xam nga lool kañ la jeex bi ñi nga xamante ne nii bi Abdurrahman ibn Awf yi jeexee la Sa'd ibn Rabi' yi jeex <laughs> façon waxin loolu la ko wax <laughs> affaire bi dafa yàggoo gëyee dégg <laughs> mo waa ji nee na waa ji ne ko bon xam nga li tax affaire bi demee nii léegi nga taxaw di yalwaan boobu ba léegi gaa yi joxuñu la parce que ñi ah, nga xamante ne nii mooy ka ko doon def caa ja ko doon def jamono yeneen sa salaam muy Sa'd ibn Rabi'a mi ne woon pare naa ngir jël sama alal xattu ci digg bi jox la benn nga jël benn mu ne ñooñu ba ñu jeexee eh, eh, ki non ki ñu doon defal muy Abdurrahman ibn Awf nga xam ne bi ñu ko proposé loolu moom da ne noo du jël la laka fii ahlika wa maalik yàlla yàlla barkeel la ci sa ñooñ ak sa alal jëlu ci dara mu ne ñu mel noonu gis mooy am xel. ba du lépp luñ leen jox luñ leen joxee dërëm euh, euh, baaraam ñu jël loxo ñooñu ñi am xel ñooñu ba ñu jeexee la ñu mel ni Sa'd ibn Rabi' ma leen doon jox di leen proposer lool ca la jeex waaw mooy nit da am xel tamit moo tax sëy naa tëx fa ne déedéet yeneen saa salam du fanaan fii dañuy fanaan ci jàkk ji waaw mooy nit it bu lay dimbali nga gis ne vraiment waa ji yéeneem de wax dëgg yàlla am na yéene bu li sell la am na yéene boo xam ne amul dara luñ ci wax waaye nag gis naa ne ay moyen am mayu ko fi yéeneem toll yow warul ñëw di ko ronkat quoi yow maire boo xam ne tu yéen lay jàppale tout le temps mu ngi lay jàppale di la toggal di la kii di togg di bokk ak yow yu mel noonu mais nga xam ne maire bi maire bi affaire bi metti na ci moom ah. man waruma def tous les jour rek ma ne xaas ak si alors que ma mën a am solution feneen des fois naay seet leneen kat mais tout le temps may ñëw di ko yen ay charge yoo xam ne saa bu xëyee mu ngi naan ah, waa tey ki ma war a kiiwaale yooyu tamit yow ni ñuy dimbali yow it yaa war di xalaat yooyu quoi waaw yow yaa war di xalaat yoolu waaw ah bon man de diw étudiant lañ restaurant la yoon nee na ma saa bu ma kiiwee comme que man fu sori laay jógee damay yendu ci fac bi wala damay yendu ci université bi wala fi nga xamante ne mooy collège bi ak lycée bi te restaurant am sorowul lycée bi may jàng nee na saa bu ma bëggee naa ñëw jaafa jaar añ si man warumaa def du lundi au vendredi quand même may présenté wu ci restaurant bi quand ngir mu jox ma baatu ceeb ma lekk la ko teel dem ah, ah neex na de masha Allah yàlla na yàlla barkeel sa amal xel des fois jaar fa ngir lim la mais quand même tous les jours pas tous les jours manqué añ benn ñu rayu la moo tax kenn dafa am quoi moo tax sëy naa tëx fan yooyu saa saam ñun duñu fi fanaan bal li am ba des fanaanuñ fii ci jàkk ji la ñuy dem moo tax moo tax ñépp bu ñu bu ñu bu ñu normalé rek doxal sunna rek addina bi day neex quoi dund gi day neex mais bu dee ñenn ñaa ngi koy doxal ñenn ñi nekk ñoo xamante ne ay ay ay kii lañ ay vampire lañ wala ñeneen yi ñu ay parasite di profité ci ci ci ci ñenn ñi c'est que tamit rafetul rafetul waa ji boobu yéeneem àjjana yàlla na ko mais yow tamit yaa war am xel quoi waaw yaa war am xel loolu tamit dafa am solo quoi lii Seydina Tuxfa ta'ala anhu wa ardaah daal di def lu ama am solo ngi waaw ne déet yonent saa salaam daal li ñuy def mooy jàkk ji lañ jëm bal <laughs> nantaliqu ila al masjid bàyyil rek. ñu dem fanaan yi ci <laughs> jàkke <laughs> waaw leneen luñ ciy jànge mooy bi mu tëddee noonu bi mu ñëwee tëdd yeneen saa salaam ñëw daal di koy kobos loolu dañ ciy xam ne bu kenn gis nit di kobos nit di ak tànkam rek ñu ne waa ji dafa rëy ko waa lu tax muy lu tax defu ko loxoom lu tax yeewu maag loxoom mu may mu may lii ak tànkam lu c'est quoi soo non loolu tekkiwul loolu ça dépend ci nit ki rek di mel waaw dàmbale mooy lool tekkiwul lool parce que ren saa salaam ku la ne manul woon a tëgg mais pourtant da koo kobos ak tànkam waaw te mooy xayru wala di aadam mooy së mooy moo gën ci mbindeefu yàlla yi waaw doo aadam si si mi nit ñi <laughs> pourtant da ko kobos tànkam waaye it nit ki bu mu ko ngir tuutalaate waaw waaw di bubboo woo xadis bi nekkete yoo yow da ngaa da rëy kese nopp gaa yi fekk leen ñu tëdd ci suuf nga leen di kobos ak sa tànk bi ndax rëy ngay waaw waaw loo ciy mer waaw yàlla sa xanaa masu koo def alors que waa ji wax na dëgg ah li mu tegtaloo mais defu ko ngir loolu waa topp sunna déedéet waaw yàlla xam na waaye loolu mooy nit ki yow bul gis ku def loolu rek nga ne non waa ji dafa rëy quoi ak tamit damaa xeeb lu tax mu may kii noonu tekkiwul lool waaw waaw waaye it jàngalekat bi wala nit ki buy def loolu na ci bàyyiwaale xelu waa ji waa ji muy def loolu na seet ban façon nit la xam nga kii yoneen saa salam saxaaba yi képp loolu ban ban la ci ñoom yoneen saa salam moo ma yee quoi mais yow bu dee yow ñun suñu façon yi mooy bu dee da ngay yéene na ko seet bu baax façon ban façon nit la am na sëriñ bu dee sëriñ la ak koo xam ne boroom xam-xam la ak lool tay taalibe nag yooyu comme ci def yooyu doon dañuy kontaan mais am na ñoo xam ne xamuñu la kiiwuñu la wala boo xawuñu kii boo leen ko defee man nañu mer yenn mer jàppe la foo xam ne kii nangaman alors que du loolu loolu it nañ ciy bàyyi xel waaw <laughs> loolu it nañu ciy bàyyi xel insha allahu taala kon loolu lu ama am solo la waaw ñu gis ne ndekete tamit dañ ciy jànge ne nit bu dee même xatta koo xam ne daa nekk ci ay nelaw koo xam ne daa nekk ci ay nelaw loo xamante ne nii il est inconscient nekk ci loo xamante ne du noonu sax ci xaal boobu sax mën nga koo yee daal di koy jàngal waaw waaw loolu sax man nga koo yee daal ndax yeneen saa sam kii da doon nelaw dëgg la am na boo xam ne euh, mooy daa jëw di yee nit ñi waaw léegi mu gis mën a kii kan la kii kan mën ko <laughs> yow tëddin bi borom bi bëggu ko borom bi da koo bañ waaw kon mooy euh, ñu ciy jàngaale tamit mooy bu dee kënees euh, bi guddi bi biñ tëddee noonu ci tekkin bi ne mi na saxar mooy ci njël mooy dañ ciy jàngaale yeewaate waaw yee nit ñi bu julli jotee nga yee leen ci fajar gi ngay bañ ndax bu ñu nelawee boo moywul tem ñu départ ba kii bi euh, nga yee leen yeneen saa salaam di yee eh, nit ñi foofu ngir ñu daal di waajal kon loolu lépp wallahu taala alam bokk na ci li nga xam ne lañ ciy jànge ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna la ñu jeexale xadis bi bii di ñëw insha allah ñu gis dernier xadis muy huit cent ci buntu bi euh, insha allahu taala te mooy xadisu mawlana abu hurayra radiyallahu taala anhu warda